baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa acidduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaati alxayl min quwatin wa min ribaati alxayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aaxariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun suñu boroom tabaaraka wa taala ci laayaab juróom benneelu fukk bi mu ne wa a'iddu lahum nangeen leen waajal te préparer leen ñoom yéefér yi mastata'tum lépp lu nekk ci seenu kattan rekk lépp lu ngeen man min quwwatin ci doole mooy lépp loo xamante ne nii ci doole daal nga xamante ne nii jëm ci wàllu ay arme wa riba wa min ribaatil xayl ak li nga xamante ne nii mooy fas yi ngeen xam ne dangeen leen di takk ngir di waajal xare loolu nag mooy jamono yooyu parce que ay fas lañ doon xaree waaye bu dee jamono jii moom mooy lan mooy da ngay fexe li nga xamante ne nii mooy am li nga xam ne mooy ci char de combat yi waaye am ci avion de chasse am li nga xamante ne nii mooy sous-marin yi ak yi nga xamante ne rawatina bi nga xam ne mooy bombe nucléaire ndax lan moo tax ñoom kuffaar yi ñoom war koo mën a am muy yéeféer yi ñoom nangu war koo war a am ñoom kese daal ñoo ko war a am keneen ku dul ñoom waru koo am daal voilà ndax xam nañ li ci ne ndax xam nañ ne moos képp ku ko am ñu respecté la te nag comme que bëgguñ benn jullit di nga koy respecté il faut ñoom daal buñ ko am ndax bu ñu ko amee rek dootuñ leen mën a noggatoo ti niñ leen di noggatoo de kon nag mu ngi noonu wa min ribaatil xayli te nag lële mu wax mastataatum lu ngeen man min quwwa yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na ci xadiis bu nekk ci saxiixu al imaam muslim ibnul alqushayri yu am naysaabuuri yi raxmatullahi alayhi mu ne alaa inna alquwwata rami alaa inna alquwwata rami alaa inna alquwwata alayhi wa mu ne alaa waawee alaa yógu ngeen ma leen alquwa gis nga doole ji alquran di wax fii te mooy bi nga xam ne moo tax ñuy wax ci arme xeex moom loolu la mooy li nga xam ne moo tax ñuy wax force doole ga mooy arram yi mooy sànni mooy ki nga xamante ne nii moom képp koo xam ne ci xare moo la dàq jot ay siibalam nga xamante ne nii la muy diir dina ko dal moo xam day nekk fële daal di téléguider ay misilam léegi bëgg mu dal fenn ba daal di fay dal dal objectif ya képp ku la dàq lool moom moom moo la man ci xare looloo tax da léegi guerre moderne yi naan guerre moderne te loolu am képp ko ne ak ak jamono yi fi mas a jaar yépp guerre ba doon xew looloo modernoon moderne ci seenu ñoñ loolu rek la waaye mooy yu xew yi nga xam ne technologie yu bees yi nga xam ne nit day mën a taw fële ca Californie ca Arizona daal di tel daal di téléguidé benn su benn benn avion boo xamante ne nii amul kenn ku ci yéeg benn drone la boo xamante ne nii mooy dem fële ca Afghanistan daal di bombarder ay nit te moom bougéwul fii loolu mooy mu cible yi yëf yi nga xamante ne nii di ko cible ki laser ku la dàq lool nag moo la man walla am maa ngoog lool nag ñun jullit ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nañu ko bu yàgg de ci wax ji waxoon ne alaa innal quwwata ramni kon mu ne bu ko defee yooyu ngeen di waajal ci doole <coughs> ak li nga xamante ne fas yi ngeen di takk tey mooy yi ak avion avion de chasse yeeg pilote yi yeeg F-16 yeeg lu leen neex yooyu pour lan la mu ne turhibuuna bihi aduwallah bu ko defee ngeen ciy tiital noonu yàlla yi nga xamante ne ñoo bañ projet dox chantier yi dox wa aduwakum ak tamit te ñooñu ñooy seeni noon ndax noonu képp kuy jullit bu jaar yoon noonu borom bi mooy sa noon koo taxit ku nekk sa noon rek day nekk noonu borom bi tabaraka wa la mu ne wa axarina ngeen ci waajal di ci tuyital ñeneen ñoo xamante ne nii min duunihim wuute nañu ak yéeferu Makka yi nga xam ne ñoom seenu yéefér dafa feeñ dañ koo feeñal léegi ngir xare ñoom am na ñeneen ñoo xam ne ay yéefér lañu waaye nag ñoom feeñalaguñ seenu noonoo ak yéen mooy yahuud yi lay wax fii ci jullit ñi laa ta'lamunahum yéen de xamagu ngeen leen fii ndax génneeguñ seenu iñaan ak seenu mere guñ leen mere allahu boroom bi ya'lamuhum moom mooy ci leen xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wa ma tunfiqu te lépp nag loo xam ne dépensé ngeen ko min shay'in ci dara rek fii sabilillahi ci yoonu yàlla te lépp loo xam ne moom ngeen dépensé min shay'in ci dara rek lépp lu ngeen def fii sabilillahi ci yoonu yàlla fekk na waaw loolu mooy li am solo na nekk yoonu yàlla yuwaffa ilaykum yéen de dees na leen ko matal ba mu mat sëkk dees na leen ko fay wa antum te yéen laa tudlamuuna kenn du leen wàññil seen jëf yi ngeen jëfoon bés leen koy fare mu ne wayin janaxu kantaan ak ñoom yéefér yin janaxu bu dee dañoo jéng jëm li mi ci li nga xamante ne nii mooy jàmmoo ak li nga xam ne mooy jàmm bëgg na ngeen am ak ñoom ay accord de paix ay poñ yoo xamante ne ci jàmmoo lay doon faj na la na nga jeng jëm ci ñoom mooy na nga jeng jëm ci pee boo bale ci jàmm joo jële nga xamante ne nii moom lañ moom lañ bëgg buñ gisee ne mooy bu jullit ñi gisee ne loolee moo gën ci lislaam voilà waaye bu dee ne xam nañ ni ñoom pee bi ñuy woote dañ leen a jekku kese te bés bu ngeen ñu leen fi bàyyee gaa yi bees leen mayee fii ay fan gaa yi waajalaat ay weer ñu waajalaat ngir man na dalaat ci ñun bu boobaa moom kenn du leen ko doo doo doo faj nax lahaadee bu boobaa doo jeng ci lool mooy da ngay xam ne lii pee yii may may waaj a signé ndax est-ce que amal na njariñ li nga xam ne mooy jullit ñi ak l'islam ji ñu ne ak doom ñi nga xamante ne mooy doomu jullit ñi est-ce que paix bi may bëgg a signé ñoom est-ce que loolu muy jàmmoo ji am na leen njariñ ak lan lay indil l'islam loolu la ñuy xool boo gisee ne nag dina indil l'islam loo xam ne lu yiw la mu nekkoon fañ nax la na nga jéem mu jëm ci ceeboo bale de wa tawakkal ala allah te nag na nga continuer di wàkkeerlu ci sa borom bu keroogee wàkkeerlul te amal li nga xam ne mooy kóolute ci moom te xam ne nag waaw yéeféri nga ko séqal waaye nag new moom sag sag sag wàkkirlu ci borom bi bu mu nekk loo xam ne yu infaillible euh, nay sax innahu ndax dëgg-dëgg moom boroom boobu huwa moom de as mooy aji déggaakoon de al-alimu mooy aji xamaakoon mu ne wa in yuridu kantaa ñoom yéefér yi bu dee ne dañoo namm ay yaxda'u kañu daal di lay wor daal di lay tromper daal di lay trahir fa inna hasbaka mooy bu dee dañuy signé ak a di la woo ci accord yoo xam ne ndeke bëgguñ ci dara ngir waajal comme li ñu waxoon sànk jékkuwaat la nañu xam ne bu dee looloo leen taxa wax naan leen nañ leen leen jàmmoo na ah, nañu xam ne de moom ay ay way yuridu bu dee ne dañoo namm ay yax daw ko ñu daal di lay nax daal di lay tromper de nañu xam ne fa inna hasbaka allah fa inna dëgg-dëgg hasbaka ki la doy sëkk yow seydina muhammad alayhi salatu wassalaam ta nga doy loo ko allahu mooy boroom bi tabaraka wa taala huwa moom moo mële alladi mooy bi nga xamante ne borom bi nga xam ne ay yadaka moo la dëgëral bi nasrihi ci ndimbalam gi nga xam ne keroog ci xare bi moom la la wàcceel teg ak ak dal ci jaam ñi ci jullit ñi waaye it jaarale ko ci malaaka yim leen yónnee wabil mu'miniin waaye dëgëral seen xol yi wabil mu'miniin moo la dimbali tamit yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaare ko ci jullit ñii nga xamante ne nii ba nga soxlaa loo xamante ne nii dañoo war a jàmmarloo xare yi ak ñi nga xam ne ñooy kuffaar yi di yéeféer yi suñu boroom def ñu daal sax mën a dëgër ba mën a ànd ak yow ci xare bi borom dee la dimbali jaare ko ci ñoom wa allafa bayna qulubihim te borom boobu la dimbali jaare ci moom lim njëkk a def mooy dafa allafa mu daal di boole daal di daal di tappale boole bayna qulubihim dajale seen xol yi ba bam nekk benn ndax képp koo xamante ne nii moom nekku ngeen benn di dem ci xare de toute façon gañe nañ leen loolu moom bu leen ci waxoon nañ ko fan yële mooy di dem di wuute ba mu naan wala taf wala tanaza'u fa tafar wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum loolu gisoon nañ loolu kon nag borom bi moo tàppale li nga xam ne mooy seen xol yi ñoom jullit ñi saxaaba yii way ngëm yàlla yi radiyallahu anhum bi mu la dimbalee de yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam law anfaqta cëy way boo dépensé woon maa fil ardi pour wan la ne lu jomb de dimbalal borom bi tabaaraka wa taala kese la du nguuraay kenn du man woote kenn du ne waa ji daal moo extraordinaire déedéet moo tax mu ne ko wan fakta tey boo dépensé woon maa fil lépp loo xamante ne nii lu nekk ci suuf si la ci alal mais jamian mbooleem seen boo ko dépensé woon ngir huiler daal di daal di nooyal daal di woyofal daal di li nga xamante ne rattaxal diggante ay xol yoo xam ne ànduñu maa allaftata borom bi àndu ci maa allafta bu boobaa doonoo mën a boole te doonoo mën a tafale na de bi qulubihim diggante seen xol yi ndax mbañante gu fa ne ak ñàkk a supporté walakin allah waaye li am ba des mooy allah boroom bi tabaraka wa taala allah fa mooy ki nga xam ne moo boole daal di boole mu nekk benn bayna baynahum seen diggante ñoom way ngëm yàlla yi innahu dëgg-dëgg moom borom bi tabaraka wa taala azizun mooy ki nga xamante ne nii mooy ki noot ci nguuram hakimun mooy ki nga xam ne mooy ki xereñ ay atte mooy ne lii la keroog bi leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñam fa fekk rek ca waa waa waa aws ak waa xasraj ñi waa Medina doonu ñoon jaaroo ab taal ci ay xare lañ dëkkoon di xare rek bu kii gañee ñu ngi waajal beneen dañuy am ay genre accord yu ndaw yoo xam ne benn paix amu fa moom la ñuy tudde comme rek ci seen xare yooyu nga xam ne des guerres intestines di xew seen biir ñoom arab yi nga xamante ne nii moom la ñuy woowe ayyaamul arab ñooñu nga xam ne rayante lañ dëkkoon muy waa Aws ak waa Xasraj suñu borom def yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw fa boole leen jaare ko ci mooy borom bee leen boole daal di dagale seen xol yi daal di koy jaarale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye ñu nangu ñi nga xam ne dañoo jóge fële nekk ay doxandéem jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñëw fii Medina ñu nangu ñuy yoo xam ne ay immigré lañ nekkuñ nekkuñ ci dëkk bi moomu ñu fi diwuñ dara ñu nangu wàcc ci seen alal yi bokk ko ñoom daal di génn ci seen alal yi sax bel ñu sax ñoom lañ gën a sopp seen bopp loolu kenn defu ko ko dul ngërëmul borom bi tabaaraka wa taala moom lay wax nii ñu dem ci xare bi ñu mën a ànd boole ki nga xamante ne ni mooy Hamzatul Qurashi boole ko ak ki nga xam ne mooy Suhayb ibn Rumi mooy Seydina Hamza mi nga xam ne ko ju piir Makwa Makwa dëkkoon Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima bokk ci ki ñu nekk sang foofale boole ko ak Seydina Suhayb ibn Rumi nga xam ne moom romain la woon jóge fële boole ko ki nga xam ne mooy Bilaadunil Habashi Seydina Bilaal mi nga xam ne Makki la woon waaye mooy ci kojuk Abasha mooy Habashi la woon asla mooy cosaanam foofale la woon waaye Qurashi la Makki la mawlaahum boole leen ñoom ñoom ñépp ñu mën a nekk ki nga xam ne suufu benn drapeau ma ne xareek ñoom Abu Jahlin lii ñooñu kan moo ko def mooy borom bi tabaaraka wa taala moo tofale daal di boole li nga xamante ne nii mooy xol yooyu le kon yal na borom bi boole xolu jullit ñi ci kaw suuf